bi aleyhi salaatu wassalaam daldi séddale li nga xam ne mooy màngu waa Xunayn waa Hawazin gisoon nañu njàngat yi nga xam ne moom lañ ci gisoon walillahi alhamdu wal benn ñu dese woon ngir jeexal complètement muy masalatul i'tikaaf li jëmoon ci wàllu al moom lañu waroon a gis ndax xadiisu seydna abdallah ibn umar ibn alxataabi inda asxaabi asaxiixayn inda saaxibay saxiixayn ani al imaam al buxaari wal imaam muslim ibn al xajjaaj al qushayri an-naysaabuuri raxmatullaahi aleyhima ndax xadiis seydna abdallah ibn umar bi ñu gisoon mu ne seydna umar radiyallaahu anhu keroog dafa wax biñ jógee Taayif dafa wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko mankat kat dama nidaroon ci jaahiliya ne dinaa intikaaf guddi lan mooy intikaaf dinañ ko gis léegi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko awfi bi ne ko matalal say nizar googu nga nizaroon mu daldi dem def intikaafam looloo ñu indi ci lii bu xanaa bu amee lenn rek lu ñuy yokk ci li weesu woon liñ jotoo de gis mooy côté Malik ibn Awf mi jiite woon waa Hawazin gis nañ ne ba délégation waa Hawazin bi bi ñu ñëwee ci yonent baayu saar saam tuub mu laaj leen anamu ñu ne ko mu nga Taayif fi hisnihim al-hasin ci seen forteresse bi bien tenue bien gardée mu dig leen ne mu dig ko ne bu waxal leen ma ko ne bu ñëwee de tuub si dinaa ko delloo njabootam te dinaa ko jox sans gëléem bi mu ñëwee imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi nee na après moom la yonent bi alayhi salaatu salaam jiitaloon mu jiite waa Hawaazin loolu mooy lan loolu benn jàppal loolu beneen mbir mooy waa Quraysh bi mu ubbee Makka kan la fa bi muy ñëw nii ci ghazwatu Hunayn kan la fa bàyyi woon Seydina Attab ibn Asid min anfusihim min ashraafi ahli Makka muy Seydina Attab ibn Asid radiyallahu anhu moom la bàyyi mu nekk mu toogal ko fa ba même bi mu jógee Medina di jógee ci loolu lépp Xunayn yooyu yépp ba umra ba pare Ji'irraana di ñibbi moom la fa bàyyi Allah moom la fa mooy waa Quraysh keroog kon Seydina Attaab ibn Asiid radiyallahu anhu la fa bàyyi mu nekk ki nga xam ne moom mooy moom ci ñoom la bokk mooy dañuy seetlu ci ñaari it que ne yonent bi alayhi salaatu salaam chamboulewul complètement complètement li nga xam ne noonu la la la la la mooy noonu la noonu la société bi mooy ñoom waa Makka naka noonu waa waa waa waa Hawazin jëlul ñi nga xam ne ñoo ne woon ca kaw mu teg leen ci suuf jël ña newoon ci suuf mu yéegaleen ci kaw. waaw deful li buur yi def la lañ waxoon Balqiis radiyallahu anha innal muluka ida daxalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun ha loolu buur yi la mais yonent bi alayhi salaam lam yakun malika nekkuloon buur waaw bal huwa abdu rasul sallallahu alayhi wa sallam inna al muluuka ida daxalu qaryatan afsaduha mooy looloo masa am te moo am ba rawatina nag loolu nag man muluuk mooy ñi nga xam ne ñooñu lislaam yaru leen waaw waaye ñi lislaam yar du ñu doxale noonu du ñu dugg dëkk saccage lépp dem seen yoon xaax bi buñ koy def effort yi ñuy def ngir gañe noon bi loolu dafa am objectif mooy noot leen ak li takuna kalimatullahi hiya al-ulya loolu bu amee jeex na léegi nekk fi li ñu am yëpp ñu yàq ko loolu lislaam bu doxe noonu déedéet hatta waa banu nadir bañ leen amba bañ leen encercler hein assiéger leen ñoom ñoo yàq seen alal yi yuxribuuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar ñoom ñoo tàmbali ne ñun daal comme que affaire bi siège bi gis nañ ne fokk hein que ne ñun moom juif yi on va on va déguerpir fii yépp Médina dañ fiy jóge après suñu alal yi nag duñ ko bàyyi noonu ñu commencé di ko yàq jullit ñi di leen wan ne comme que ñoo tàmbalee yàq suñu boroom jox leen digal ci loolu ne leen def leen comme ñoom bu ko defee ñu xam ne yéen du alal ji moo tax ngeen encercler leen ndax jàppoon nañ ne affaire alal kese la ah dañoo gën a xam dëgg dëgg xaqiiqatu ko dëgg dëgg yonent bi alayhi salaam moom la suñu boroom yónni te mooy bi sallallahu alayhi wa nga xam ne moom lañ doon xaar waaye comme que bokkul ci ñoom ñu xasaduhu ñu daal di koy iñaane soxo rek mu jaral ñu fa suñu ñuy yàq seen alal yi suñu boroom ne jullit ñi yéen it yàq leen bu ko defee. ñu gis ne yéen du lii leen tax a jóg du alal yee tax waaw moo tax mu ne yuxribuuna buyuutahum bi aydihim wa aydil mu'miniin yéen ñi am xel nag fa tabiru yaa ulil absaar yéen ñi am clairvoyance xool leen te jàng leen ci loolu xam ne lislaam buy xare xarewul ngir alal déedéet li yattakuuna kalimatullahi hiya al-ulya bu ñu ñëwee ngeen foog ne yàq nañ yàq mbir yi bu ko defee ñu décourager leen waaw nañ commencé yàq suñu alal yi comme que dinañ ñu gañ rek décourager leen suñu boroom ne yàq leen comme ñoom jël leen mbir yi ngeen toj comme bu ko defee ñoo xam ne yëpp lii taxu leen jóg waaw du ay trésor waaw al mujahid du xarit parce que ay alal a tax parce que lii wu da déet da koy def parce que loolu suñu boroom nam loolu digle mu def ko jeex na et puis tout c'est fin loolu jeex conséquence yi loolu yàllaay xool après yàlla mooy dogal lu ko neex après mais ñun moom lii la def moo yonent mi aleyhi salaatu wa salaam innal muluka idha sa qaryatan afsaduha buur yépp lool la waxoon naa la fi waa Babylone bañ leen attaqué Babylone Babil ñoom it noonu lañ defoon mooy ku man sa morom boo ñëwee da ngay fexe disparaître la civilisation boobu. al loo xam ne yéen ñi gañe kat na leen a servir mais déedéet il faut pas que ñi ñu gañe ñuy am benn trace bu des moo tax innal muluka gars yi comme que ñoo daroon Balqis waaw ba mu leen laajee ci mbiru lettre bii ko dikkal ah mu wax leen loolu ñu ne ko ah innal muluka idha daxalu qaryatan afsaduha dañ ko yàq saccagé waaw wa ja'alu ahliha adilla ñi nga xam ne ñoo féete woon kaw les dirigeants ñu mujj leen def ay altoppe def leen ñoo xam ne ay moykërien loolu nag loolu nag du doxale ñu jullit déedéet yonent ma lay saab-saab xoolal rek dëkk yi mu ubbi yëpp est-ce que dafa jël ñu fa jiite woon mu def leen ay altoppe baax na ba ñenn ñi daan leen naan bu ngeen gëmee xoolal lettres yi ba mu koy bind aslim taslam aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn waaw nangul wommatul dugg ci lislaam nga mucc ah tuubal duggal ci lislaam nga wommatu buur yàlla dina la jox ñaari pay mooy menacé ci kenn ne ko damay ñëw daal di saccager la fii def la lii déedéet mooy dalay woo ci lislaam boo duggee nag buur yàlla dina la jox ñaari pay sa pay yow ak payu ñi la ñii la topp dugg ci lislaam ndax yow te en plus ñeneen ñi la la leen doon da leen di réconforter ci liñ ne ah mooy ñoom ñooy jiite foofu noonu fañ ne woon. njiit yi ñëw yépp tuub si amul kenn koo xam ne da ñëw mu ne la léegi nag je change léegi yow dootoo jiitee te ñi lay jiite changer complètement kii politique bi doonu ko woon def sallallahu alayhi wa sallam waa Makka bi mu ñëwee. sang yi ñoom Abu Sufyan daaneelu leen de Abu Sufyan xoolal li mu ko defal keroog Fathu Makka te gisoon nañ ko bi ko Seydina al Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu bàyyi te xam ne ko ah Abu Sufyan inna Aba Sufyan rajulun yuhibbu hadha al fakhr faj'al lahu shay'a waaw bi mu dajeeg moom ci buntu Makka Abu Sufyan war a dem wax waa Makka ne leen c'est trop tard Seydina Muhammad indi na fi jayshun aramram jayshan aramram boo xam ne laa qibala lahu amul kenn koo xam ne mën na koo dékku indi na fi armée boo xam ne kenn mënula taxaw résister ci kanamam yonent mi alayhi salaatu salaam da koo defal faveur Seydina al Abbaas ne yonent mi alayhi salaatu salaam defalal Abu Sufyaan dara parce que dafa bëgg puukare gi waaw mu ne man daxala daara Abi Sufyaan fa huwa amin gis nga ñëwul ne tey ngeen di torox ba mu déggee ca waa lamsaar ka ne woon al yawmu ah yawma yawmul malhama yawma al yawma tustahalul hurma yonent ma lay saar saar nu mu def dafa nangu drapeau bi daf ko nangu jox ko keneen waaw tey mooy bésub xare bi ba ba jeex yéen waa Quraysh tey ngeen di am problème yéen Abu Sufyan tey rek ngeen di am problème suñu parade bii jëm Makka on va tey ngeen am problème tey lañuy yi ñu yi ñu sanctuaire Makka yëpp tey lañ koy daganal ngir ñu def leen lool ak loola yonent mi alayhi salaatu salaam bokk ko Abu Sufyaan waxee dafa jël ba mu ko yëgee dafa jël drapeau bi nangu ko ci kooku lamsaar yi du jox ko keneen jox ko doom ji mu ne ah doom ji lamsaar <laughs> yi bokk fàttale ku ma ko gis nañ ko fii Hunayn léegi nag dama lay bàyyi léegi yow nga xool kan la woon hein mu ngoog léegi kon mooy yonent ma ne saa saa gis nga yooyu parce que yooyu dafa am solo hein Maalik na Awf mi jiite woon mu doon def ko jiit mu jiite waa Hawazin nag ñi ju tuuboon côté yooyu mu nekk fa waa Taayif bu ñu naree yëngu mu dal seen kaw waaw ku naree yëngu rek ñu song la ba waa Taayif mujj mbir mi xat-xat lool ci ñoom mooy yonent ma ne saa saa chamboulewul structure politique bi structure bi ni dëkk bi demee ñi nga xam ne dañu am ay njiit ñu leen respecté loolu bu amee boo ñëwee ci bul ñëw chamboulé ñépp jël ñi nga xam ne ñoo jiite woon d'un coup nga bëgg leen def ay dungóobu moo tax képp ku def loolu seetlu du dox xoolal xoolal suñu réew yi Afrique ñàkka ñàkka naan naan ñàkk sax xam-xam waxuma la dara réere dund yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax problème yi yi ñu newee yépp ñu ne ci ah du leneen xoolal xoolal pays bu mel ni ay Congo hein même ba ci ay Sénégal ak yeneen yi ah gars yi bi nga xam ne ci lañu jël seen indépendance lu def dañu bëggoon a chambouler d'un coup ñu changer complètement ni mbir yi doon doxe waaw ñenn ñi mooy yow ima euh, euh, exemple exemple xoola Congo <laughs> xoola ban Congo ngay wax yow Kinshasa waaw li ñu xame woon Zaïre xoolal waaje ba mu jëlee indépendance moom lan la bëgg mu ñëw d'un coup mu bëgg dàq nasaraan sépp mais sori leen administration bal génn leen fi jële leen fi duñ ci yorati dara alhamdulilah loolu lépp mu bëgg ko def mais fan la mujj gaay dañ koo farfat parce que quand même ah, xam nga nit ñépp lenn la du du du ne dañoo nekk tubaab kese ah. moom la analyse boobu la ñenn ñi xamul ñu di def. naan parce que gars yi ay belge lañ ay ay tubaab lañu dañoo jàpp nit ku ñuul jàppawuñ ko dara moo tax ñu ñëw assassiné ko dig lañu assassiné ko jaare ko ci ay mbokkam ak ñoo xam ne dañ ko jegoon mais du loolu mais nit ku mënoon di doon lool la lu histoire yi mel noonu doo ko gis ci réewu araab yi doo ko gis ci réewu tubaab yi doo ko gis feneen ak feneen ba ñu gis ah xanaa tubaab yi mooy léegi la rek mais yooyu doonu foon jeex xanaa tam xanaa dangaa xamul seen dangaa xamul seen histoire moo tax may wax lool histoire de Rome antique xam nga faataate yi ndax lan parce que man woo oh, kii day nar yàq sama nguur lan moo tax gaa yi faat César sénateur hein loolu la mooy mbir mi loolu la kon nag mooy nit boo ko naree fi mu newoon nga koo dégrader d'un loolu même bu dee na sax du la faat wala du def loolu loolu jullit ñun yonent mi aleyhi salaatu salaam loolu nekkul woon li nga xam ne mooy sunnaam da doon xool gaa yooyu compétent nañ fekk compétent nañ gaa yi topp nañ leen am nañu seen kii dañuy fexe conforté leen Uyayna ibn Hisn ñu fi gisoon bi ñu tuubee nekkoon sangu waa Banu Fazaara yàgg naa di xeex ak l'islam mais ba mu tuubee yonent mi aleyhi salaatu salaam neewul na eh, Uyayna maintenant set ta place aywa te plus sangu waa Banu Fazaara non non. non non mooy xoolal loolu nag fi ma ci jëm mooy xoolal suñu réew yëpp bu mook bu alternance amee wala loxo nguur gi ña ko yoroon nguur ga toxoo ci seeni loxo ñeneen jël ko hein mooy daanaka chasalom bi ngay gis hein di ko mbubbale ay audit lañuy def ñi nga xam ne ñoo jiite woon ñu xëy ñu nar leen def ay ñoom ñëpp ay prisonniers jaare ko ci turu audit parce que dañuy auditer réew mi te li ci yéeme li lay wan ne wax jooju demewul noonu mooy lan mooy ne mbir mi ña nga xam ne ñoo nangoo bàyyeekoo ca làng ñële ñi yoroon réew mi ñëw ci ñoom ñooñ audit bi du leen laal kon mu leer ne kon ñii audit kese taxu leen a jóg ndax bu leen taxoon a jóg nga dagge ca langue gëla ñëw ci ñoom du tee ñu ne la é malgré tout ça dañ lay xool càmbar say mbir bu dee ne affaire yi danga cee laale nga fay walla nga dem kaso comme ni koy waxe ñoom bu boobaa doonul am audit boo xam ne sélectif lay doon du doon lool waaye loolu day wane ne loolu taxul yéen a jóg en tout cas ñun yonent bi aleyhi salaatu salaam fii liñ ciy jànge mooy boo jëlee am réew bul def li fi newoon yépp nga changé ko parce que benn affaire la yow ñi ngay indi amuñ expérience ñi nga fi bëgg a teg en général nit lañ ñoo xam ne ñu bees lañ masu ñoo xam ay ay amuñu expérience ci wàllu administration wak yooyu léegi boo leen fi indee ñoom ci seen bopp machine étatique bi rek mënuñu ko doxal te dinañ causer ay lacunes yoo xamante ne nii di ngeen ko bëgg a réparer ji ay siècle man ngeen ko toog pour réparer ko du ngeen ko man parce que ñi ngeen dénkoon réew mi ba ngeen di tàmbali ñooñu noonu da ngeen di chamboulé woon li fi ne yépp waaw parce que volonté du changement du changement moo doon tàkk seen xol yi il faut changer il faut tout arracher pour pouvoir implanter des arbres yoo xam ne yu baax lañ yu bees alors que mbir mi demewul noonu yeneen ci wàllu saab-saab neewul waa Makka jóge fi léegi man maay xool ñoo xamante ne nii amuna ngeen dara ñu ñëw jiite mbir yi waaw damay jël ab ab saqaf yi koo xam ne saqif lu dëkk gëmma ma def ko mu jiite yéen waa Quraysh defu ko parce loolu ay tension kese lay indi waaw gis nga Seydina Safwaan li mu waxoon mbokkam yàlla yàlla damm sa bëñ rek ba mu naan ko é eh, gañe nañ jullit ñeeg yooyu mu ne man moom ab Qurashi yi jiite ma ak nu man di dem moo gën ci man fopp waa ju dëkk Hawazin wala Saqif ñëw di ma jiite imagineel kooku boo ñëwoon chamboulé lépp structure beeg ni doon doxee fal fa ñoo xam ne daanaka duñu dara foofu ñoom considéré wuñ leen mooy loolu problème la loolu it wuute naag wuute loolu nag wuute naag hein lan koo xam ne kat mooy nag même bu dee loolu ñu wax mooy il faut gaa yooyu nga fay teg ñu nekk ñu compétent tamit bu doon ne da nga leen faa fekk kenn compétent wu ci dañ doon tatu ne kese ñoom ñépp dañ leen di dindi ñoom ñépp teg fa ñu compétent ñoo xam ne li gën moo ñu bokku ci moom mais bu dee na bokkul ci ñoom tamit nga ut ñeneen ñu bokkul ci ñoom ñu compétent mën a doxal liggéey bi ñu doxal ko mais di collaborer ak ñoom moom la Seydina Omar waxoon mu dajeeg euh, benn gouverneur bu mu faloon Makka mu ne ko mu dajeeg moom en dehors de la Mecque mu ne ko ah mais yow koo bàyyi Makka koo bàyyi dëkk ba mooy bi mu nee xalifaam Seydina Umar radiyallahu anhu mu ne ko Ibn Abza mawlan minhu mu ne ko benn waay la boo xam ne ñoom ñoo ko goreel waa Makka ko goreel te mawlal qawmi minhum ci ñoom la bokk mais mooy mawlal qawmi minhum loolu du moom moo ko loolu loolu de wax ci lii la mooy dane ko kama fa bàyyi mawlan minhu benn koo xam ne waa Makka ñoo ko goreel la ci ñoom la bokk ñoo ko goreel léegi Seydina Omar ne ah ne ko yow dangaa fal da nga jiital ci nit ñi waa Makka ab mawlaa nga def mu jiitaleen mu ne ko waaw ndax moo leen fa gën a moo leen ëpp xam-xam moo leen gën a dégg fiq moo leen ëpp xam-xam xam-xamu diine xam-xamu administration xam-xamu siyaasa xam-xamu diine moo leen ko waaw Seydina Omar ne ko ah, dégg naa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne yarfa'u Allahu bi haadha al-'ilmi aqwaaman wa yada'u bihi aqwaaman Allah Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko dégg naa yonent mi alayhi salaam ne Ibn Abza hmm? dégg naa ko mu ne xam-xam de buur yàlla di ciy yëkkati ay nit dina ci yëkkati ay nit ay nit xam nga mawla mooy Quraysh ta Seydina Omar la ah? ñooñu mooy waa Quraysh ñoom mooy ñoom Seydina Abu Sufyaan yi yoo fa newoon na ah? si ñoom Abu Sufyaan ñii la woon Ibn Harb mii ñoo fa ñoon de ak yeneeni kilifa ñoom ñoom ñooñu ñoom Suhayl ibn Amr façon boobu la ah. classe boobu waa ji dem bi muy génn ki assurer intérimam mu jox ko mawla parce que moo fa gën a xam waaw Seydina Omar radiyallahu anhu ko man de dégg naa yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne buur yàlla dina yëkkati ay nit ci xam-xam dina ci yëkkati ay nit waaye dina ci wàcc ay nit waaw xam nga loolu nag mooy problème wu bokk na ci problème wolof yi sénégalais yi waaw parce que ñoom xam-xam fenn rek ak wilaayaak ak mbaax pour ñoom daal ku santul yenn sant yi ñu xam Sénégal mooy ne yow mënoo ko am waaye joobi lan ah yàlla tere nga naan ma jéeju jéeju nooy nekkeb sëriñ kan moo la wax lan la nan la nekke lan moo tax du nekk waliyu non yéen nag dañu di font quoi yéen a gën a ne sawaay ay lam yi ay njaay yi sawaay wilaaye kenn seetu ko foofu yooyu du sant wilaaye quoi kan moo leen ne du sant wilaaye daa amul sant sax mbaax ak xam-xam ak yooyu amul sant amul amul askan moo tax ñoom wala non ak ak ak teddaange daal non déwél yi moom non non ñoom mën ñoo am yooyu quoi non non non ak ak ak ak tashrif moom don non ñeeño yi moom waruñoo mën a am tëgg yi ah non géer yi ah waaw kay les guerres mais dañ naan la mais yow li nga amul benn sens xanaa déggoon yonent ma lay saat li Seydina Omar wax inna allaha sa yarfa'u bi hadha al-'ilmi la yarfa'u bi hadha al-'ilmi aqwaman wa yada'u bihi aqwaman dina ci yëkkati ay nit tamee xam-xam bi ñuy toxal nii xam-xamul islam bi mais daanaka boo ci génnee saxaaba yi radiyallahu anhu te saxaaba yi ñu bari nekk ñoom ñu bari na ci ñoom ñoo xam ne doon ñoon ay arab pur mais boroom xam yi boroom yi mais daanaka boo jëlee ñi ci kenn du ci arab hein d'ailleurs mais doonu ñoon arab imaamul Buxaari imaamul Buxaari arab loon non non pourtant rafa'ahu llahu bi hadha allah buur yàllaa ko yëkkati jaare yëkkati gi ci xam-xam mu tiim boppi arab yeek ajam yi imaam muslim eh, kii bopp abu daawud imaam abu daawud as-sijistani imaam al-bukhari yi bukhara la dëkkoon européen la ouzbékistan fële ca Asie mineure hein boo jógee ci kooku ñoom imaam Abu Dawud afghan la woon di ah Afghanistan la dul kon imaam Abu Dawud Afghanistan la cosaanoo waaw. Souleymane Ibn Ash'ath as min bilaadi ci Afghanistan waaw yow da feebar yow. ñoom imaam ghazali yi lan lañ woon ay arab lañ woon depuis ñoom ay kiiwu perse lañ woon d'origine perse lañ. moo tax yooyu est-ce est-ce que xoolal pour wan la gis nga bu lool amee nag dangaa dégg kenn ci ci boroom xam-xam yi yu tëb naan non non non ñooñ duñ leen reconnaître seen ngëneel parce que ay étranger lañ ay ajam lañu mu ko hein déedéet déedéet ñoom imaam Malik déggoo fenn fu ñoom imaam Malik naa di di jéema naan ñeneen ñi non parce que ñee du ñuy arab pur déedéet même bu dee moom ximyar yi la waaw arab la mooy loolu loolu barrière boobu di ko xool sax ki waxoon naa la képp koo gis mu yittewoo loolu bu boo nga bàyyi xam ne kii moom am na barrière yooyu yu barrière yooyu boroom say boroom rimaax di di di di di di di di tudd am na ci ngandum barrière boo xamante ne nii moo tax du avancer newul sax ci yoon wi moom bu doon avion la bu war a décoller waxuma la dara mais aéroport ba sax xamul yoon bi waaw aéroport ba sax xamul yoon wi kon kooku nu muy décoller kooku du décoller fet inna allaha sa yarfa'u bi hadha la yarfa'u bi hadha al-'ilmi aqwaman wa yada'u bihi am na ñoo xam ne noonu lañ leen wàcce te dulul dara sax gars yi xam nañu ko mooy lool yëfi yabaate la rek mais gis nañ même yëfi caaxaani tubaab yi bi ñëwee di jàngal gars yi ci colonie ko colo colonial bi kii colonial bi hein ña nga xam ne ñoo doon jàng ñi jàpp ñuy jàpp ñi nga xam ne amuñ les les les fiche de chef chef doon nañ ci am ñu ciy jël ñuy jàng mais ñenn ñi nga xam ne dañoo bayoon a jàng ndax jàpp nañ ne loolu yëfi yëfi yëfi yëfi baa classe bi la finalement ñan ñoo ñan ñoo leen jiite ñi nga xam ne ñoom lañ jàppoon ne ñi classe ci société bi duñ ci dara hein ci wàllu échelle sociale mooy ku ëpp xam-xam moom mooy lool la mbir mi du saw du nekkul ci aw sant nekkul ci lenn kon buñ naan doo chamboulé lépp tamit day fekk ñooñu compétent mais duñ fi teg ñoo xam ne xamuñu dara mënuñ dara parce que rek ñoom ñoo fi newoon kon yonent alei satu salaam bi mu ñëwee Seydina Malik ibn Awf da ko réconforté bi mu si mu jiite waat waa ñoñam te loolu waxoon nañ la moo gën a simple moo gën a simple parce moo tee bu alternance amee gars yi ñi nga xam ne gis nañ ne compétent woon nañ même bu dee bokkuñoo kan ñun kan mais ñu boole leen ci mbir yi laaj leen seeni xalaat seen expérience dem di leen seeti bi leen laaj buñ mënee sax même bu dee ne yow doo ko def mu nekk euh, ministre mais mën na nekk directeur de cabinet wala yu mel na wala boobu bu bokk ci conseil yi loolu kay mën naa ne mais bëgg effacer du tout teg fi ñoo xam ne dañuy tâtonner loolu du sunna yonent bi alayhi salaam Seydina Attab ibn Asid xoolal en plus. mu renforcer ko xaamilu liwaa'i al ulama Seydina Mu'aad ibn Jabal radiyallahu anhu moom la ko renforcer waaw mooy mooy ne njiit bi tamit te pas obligé que ne yow rek ka fi ne mooy bu dee ne yow xam nga ne am na ku la mën a jàppale ci yenn yi kooku nag da nga koy da koy xëcc sa wet boroom xam-xam yi da leen di xëcc sa sa wet moo tax ay ay boroom xam-xam moom nekk ci ci ci ci ci ci nguur ci boroom boroom nguur loolu loolu baaxul loolu daa am loolu kan moo la ne baaxul ça dépend rek ça dépend Seydina Omar ibn Abdul Aziz mais boroom xam-xam yee ko waroon radiyallahu anhu boroom xam-xam yee ko waroon ñoo xamante ne bu doon kii ñoom la doon laaj ñoom Seydina Sa'id ibn al-Musayyib ñoom Seydina Urwa ibn Zubayr ñoom Seydina Urwa bokk waaw ak ñooñu ñooñoon ne woon moom ah xam ne daleen leen di laaj ñoom Seydina Ibn Shihab Ibn Az-Zuhri ah wa awwalul jaami'i kii kii ci wàllu kii euh, wàllu kii nu ko noonu kii njëkk a bind euh, ci wàllu xadiis Ibn Shihab amiran lahu mooy moom imaam Ibn Shihab ki ko digaloon mooy Seydina Umar ibn Abdul njiit yi buñ bu doon ne borom xam-xam yi duñ nekk seen wet di leen xelal di buñ naree dugg ci yenn yi ñu ne leen lii moo ci àtteef sharia même bu dee ne Seydina Omar ibn Abdul Aziz mais nekkul woon ko ah. li am na ñoo xam ne man ñoo ñu sànku dañu foog ne moom xamul woon quoi ah non da nga foog ne dinañ ko xaamisul xulafa pour rien mais ñi leen kuñ ko woon xam-xam de ñi mooy ñi ñi ñu naan ay. ñi wax dajale leen xadiis yi pas complètement ñoo ko mooy ne affaire bi mooy kii rek Mansour Mansour ar Haarun Ar-Rashid xam nga ne am nañu ne moom moo wax imaam Maalik la bind Muwatta waaw mooy bi mu bindee Muwatta mu ne ko léegi maak yow ñoo fépp xam-xam waaw waaw mooy dëkk bi man maa jiite yow nag Maalik bind yow maag yow fépp xam-xam léegi da ngay bind léegi nag li nga bind Muwatta bi mu ko bindee mu bëgg ko imposer ñépp mu ne ko déet imaam Maalik ne ko déet imposer moom imposer nit ñi ñuy doxe Muwatta déedéet parce que saxaabaay yonent ma lay saasam dañoo tasaaroo woon ci réew yi saxaabaay sa ma lay saasam dañoo tasaaroo ci gox yeeg réew yi ñëw nag imposer ne gaa yi lii yem leen ci lii lépp di dëgg loolu kon gis nga mooy boroom xam-xam yi dañ doon xëcc seen wet lool moo tax c'était rare ñu def loo xam ne du noonu rëcc rëcc dikkal leen mais bu dee ne yow boo faloo li ngay jëkk a def mooy xool ñi la boroom xam-xam yi nga parquer leen marginaliser leen amuñu benn audience amuñu benn audience ngir parce que gars parce que xam nañ li ñu bëgg a def la waaw li comme que li ñu bëgg a def jubul képp koo xam ne gis nañ ne kii man nañu koo tere dañuy fexe écarter la waaw et la la te euh, les les manières yi gën leer te gën a ci écarter la hein mooy dootoo am audience ñu marginaliser la waaw yow moom say mbir kenn du ko médiatiser mais nag boroom xam-xam bi moo war a warula toog di di dépendre ci kenn am njàngale bu mu toog di xaar waa rajo bi woo ko wala yu mel noo na ko defal boppam am nay uti yoo xam ne yu suñu boroom tàggat la muy xéewal pour pour jullit ñi waaw mu jaarale fa njàngale bi léegi kantaan ñeneen ñi nañ censurer lu leen neex nañ censurer baleen ñu censurer mais njàngale bi dafa war a continuer mooy ay njiit njiit bu jub day xëcc boroom xam-xam yi indi leen seen wet lool moo tax te lool mooy sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seydina Attab ibn Asid xam na ne Seydina Attab mu tuubee gis nga fi mu tuubee fat min maslamatil fat fat xamaa kër a tuubee mais bi mu jógee Xunayn bi muy dem Xunayn moom la fa bàyyi hein ak Seydina Mu'aaz bi mu jógee radiyallahu anhu bi mu jógee Xunayn di ñibbi Medina tamit mu bàyyi waat fa Seydina Mu'aaz ngir mu jàngal nit ñi seen diine waaw mu bàyyi ko fa ba nga xam ne loolu bu demee ba leer ba mu former ñu bari léegi mu mën a dellu Medinatul Munawwara munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam loolu dañuy xam ne l'essentiel mooy nga former nit waaw waaw boo xasee ci jeex na mbir mi saw tur nefat loolu amul benn sens bu loolu mooy objectif bi objectif bi mooy na message bi jàll bu xasee jàll xam-xam bi nit ñi takk nañ ko effacé wul jàllal ci leneen nekkal feneen nga bàyyi ñoo ñooñu doxal nga jàll feneen ndax foofu nga ëpp njariñ ko fii waaw en plus <laughs> dem ci yonent bi aleyhi salaatu ndax nekk ak moom du jeex waaw kenn du ci doyal bàyyi fa Seydina Muaaz kon nag mbir yi lool la équipe dirigeante bi fi newoon moo xam ci wàllu politique bi ci wàllu association wala yu mel noonu buñ leen changer ab daayira loolu bul ñëw ñël ñépp teg fële waaw boo gisee ñi ci compétent te kii jëlal ñooñu di appuyer wu ci seeni xalaat ak seeni xel Seydina Malik ibn Auf yonent mi alayhi salaam da ko def loolu te gaa dañu gaaw a nangu waaw am na ñoo xam ne ndax xam nga loolu gaa yi dañu muusu sax mooy say adversaire buñ gisee ñi leen nekkoon seeni kilifa nga écarté leen ñoom il ne se pas il ne se reconnaît il ne se li ngay def comme yow ni nga meloon rek waaw comme que kama tadiinu tunaanu li nga doon leble loolu lañ lay fay mooy gaa yi noonu la nga parke leen fële na nga doon def euh, seeni partisans ñu lay def noonu alors que il suffisait nga jël ñi compétence ci ñoom boole leen ci ñoom duñ man lu dul bon même bu dee duñ d'accord a yow 100 pour cent dinañ gën a woyof léegi léegi dinañ de non mais nag c'est vrai que waa ji nag jël na doon décision duñu gumba complètement ci li ngay def moo tax na aw Awf bi mu ñëwee affaire dafa yomb. waaw ñu tuub mu jiite waat leen gars yi affaire bi dafa yomb ba ñu man teg pression waa waa waa waa ba waa Taif mënatuñoo génn mais seen xar yi sax seen jur yi rek génn leen ci seen dëkk bi di leen sàmmi rek mënatuñ fu ñu ko defee Maalik ibn fu dal seen kaw ak ñim àndaloon radiyallahu anhu kon loolu la waaw loolu cohésion lay indi cohésion lay indi waaw chamboule lépp waa ji nit ku weex la moo fi newoon mais bu kiiwee waaw mais transition période de transition ndànk-ndànk waaw ba li ngay kii mais doo ñëw rek sànni lépp comme ni ko ñenn ñi defe foog ne loolu mooy ak njàmbaar loolu mooy ak ak ak ak kii alors que loolu laysa bi shay léegi kon insha allah ginnaaw xanaa loolu lañ ci doon yokk tuuti léegi nag ñu ñëw ci suñu masala bi euh, muy bi ci desoon muy masalatul i'tikaf ndax xadiisu seydina Umar ibn al radiyallahu taala anhu wa ardaa seydina Umar radiyallahu anhu ibn al mooy xadiis bi wax ak i'tikaafam te ñu gisoon ko léegi moo ñu kon dugal ci masalatul i'tikaaf léegi premièrement mooy définition mooy tasawurul masala de quoi s'agit-il réellement avant ngay wax ana mooy lool maa maana al i'tikaaf mooy i'tikaaf dañ naan la al i'tikaaf bon de quoi s'agit-il réellement waxuma ko ci wolof de mooy ah, parce que il le faut tamit nous ne sommes pas des des des des yi des des de arabes nii des dinañ ko wax nag mais imaginer ki nga xam ne moom déggul yooyu moo tax baatu <laughs> am nañu ma jëloon tooj yaay lañu tàmm araba tàmm araba tàmm arab ba bu ñuy wax <laughs> daanaka seen expression yi lu dul ay mooy yenn kii yi ñu ciy dugal ci français ci ci wolof ak yooyu daanaka yooyu rek lañ ciy dugal ay na affaire bi munaasibul naam euh, naam yu mel noonu waaw boobu nag loolu loolu masala boo xam ne la bu fii euh, muhimma muhimma masalatul muhimma waaye si wax nga dëgg alors que bu dee yow ñi ngay waxal dégguñ loolu mooy yéen ñaar ngeen di wax te da ngeen a bëgg ñeneen ñi jariñu te yaw yéen lii ngeen di wax ñeneen ñi dégguñ baat ñi ah moo mooy de ma ma mu mel noonu mooy dangaan ah moom lu muy tekki moom <laughs> waaw bu ngeen ñi ci mënee dimbali rek li ngeen di wax lu muy tekki <laughs> loolu lu jara sóoraale la côté tubaab bii noonu la am ñoo xam ne moom dañuy dañuy wax sax ne ñoom wolof la ñuy wax léeg-léeg nga gis journaliste yu def loolu xabaar wolof yi ñu ñëw ne dañuy def xabaar a wolof mais daanaka mbir mi français rek la lu dul ay mu ne ko waaw que conjonction structurelle bi nga xam ne le gouvernement l'avait décidé keroog waaw loolu ils l'ont finalement approuvé ñoom ñépp daa mujj nañ ko loolu après ñu mais imaginez ki nga xam ne déggul ay approuvé wa kii conjonction de de lan lan sur kii kii de structurel yeeg ah conjoncture structurelle mais lu lu kooku lan nga koy ay non de pas décider eh imagine il faut ñu koy bàyyi xel <laughs> voilà ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmi boo ñëwee di leeral ay nit nga bokk ci ñoom dee leen waxe ñoom langage bi ñu dégg suñu waroon nee na yónniwu ma yonent lu dul ci làmmeñu ay ñoñam kon ñu nit ba ñu tàmbalee ca début ba muy mbir mi di wolof ah nañuy wax wolof it dinañ wax bon yi tax manu la ñàkk bidaatuna musja ci wàllu wolof ak bon leneen yi tamit ah. <laughs> suñu gafa ga taxu koo diisit kon nag moo tax léeg-léeg ñu ciy dugal mooyu français yoo xam ne man da ñàkk voilà léegi al i'tikaf mooy léegi mooy de quoi sagit mooy ma xam li ñuy nar a waxtaane mooy lan waaw lan mooy intikaaf moo arab la léegi mooy lan loolu dañ naan la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, dañu cee joxe mooy boroom xam-xam yan yu luwa yi nga xam ne ñoo yu langue bi ñuy toppatoo xam-xamu xam-xamu lan xam-xamu langue dañuy wax ne intikaaf ci akafa la jóge intikaaf ci akafa fa la jóge loolu la ku mel ne alxalil wax alxalil ibn ahmad alfarahidi alxalil bi en tant que maliki bul xalaat ne mooy imaam Xalil boobu ñuy wax ci Maliki kii wa ko jiitu fuuf non kii nii mooy al-Xalil Ahmad al-Farahidi moom moo teg ilmul aruud waaw mooy xam-xamu bi jëm ci wàllu métrique la science de la de de métrique mooy poésie arabe moom mii la ngan dum boroom xam-xamu langue la woon linguiste par excellence xaritu imaamu Ahmad la woon imaam Ahmad ay mbokk lañ woon mooy ay ñoo bokkoon di dund ay contemporain lañ te xamante woon nañ imaam Ahmad boroom ngir mi alxalil bii mooy bii ibnu Ahmad alfaraahi bii waaw moo teg xam-xamu arud nekkoon boroom xam-xam bu rëy rëy rëy ci wàllu làng bon ñi jàng naxu dinañ gis naan madhabu waa Basra madhabu waa Kuufa ainsi de suite yooyu <laughs> ci wàllu waaw ñoom ñoom it ay kàngam lañu waaw ay école yooyu dafa amoon gan bi école mu am madhabu waa Andalus ak ñu mel noonu mooy yooyu yëpp dafa am ci wàllu ci wàllu langue bi ah bul foog ne crois crois pas faut pas rêver de <laughs> moom mu ne imaam alxalil kon bokkul ak maaliki bi raxmatullah aley mu ne akafa yaqufu wa yaqifu waaw mu ne akafa dañ naan akafa yaqufu wa yaqifu nooy noonu la mbir foofu la baatu intikaaf foofu mooy cosaanam akafa yaakufu mooy passé bi yaakufu présent continu dañuy wax it imaam léegi nag loolu bu ñu xamee loolu mais lan lay tekki lañ bëggoon a xam imaam al moom it ci boroom xam-xamu lugha la bokk mu ne akafa ala shay'i ukufan wa min baabi qa'ada wa daraba mooy lan laazamahu wa waadabahu waaw mu ne wa quri'a bihima fi sab'a fi qawlihi ta'ala ya'kufuuna ala asnaamin lahum wa akaftu shay'a a'kufuhu wa a'kifuhu habastuhu wa minhu al-i'tikaaf wa huwa ifti'aalun voilà mu ne moom imaam al-Fayyumi alayhi mu ne akafa ala shay buñ akafa ci kaw mbir mi uqufan mu ne loolu ci bunti qaada moo qaada ñoo bokk comme faala qaada ak daraba mooy lan lu muy teg mu ne laazamahu mooy taqoon ak moom voilà kon akafa ala shay mooy taqoo laazamahu taqoon ak mbir moom ma le wa waadabahu mooy loo xam ne danga takkook moom xooleek moom waaw sax foofule mu ne loolu ñëw na ci alquran mooy bi mu naan loolu nag eh, fa ataw mooy suuratu eh, al araaf aaya cent cent trente-huit bi ci suuratul araaf mu ne mooy naan wa jaawaznaa bi bani israa'iila al-bahra fa ataw alaa qawmin ya'kufuuna alaa asnaamin lahum qaaluu yaa muusaa ij'al lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha qaala innakum qawmun tajhaluun moo tax mu ne ñëw na ci as-sab'a mooy ci alquraan hein ñëw na ci alquraan mooy te tamit njàngin façon mooy euh, juróom-ñaari njàngin yi ah, tamit ñoom yàqu fuuna mooy lan mu ne dañoo ñëw ne waa banu Israël bi nga xam ne ci lañ leen géej gi ñu rëcc ci géej gi ñu rëcc Firawna géej ga mer rouge nan lañ def buur yàlla muccal leen ci seen noon bu rëy bi Firawna wa wa wa wa wa Haamaana wa junuudahumaa biñ leen jéggilee ndox mi ñu dog ndox mi ba jéggi ko fa ataw ñu ñëw ala qawmin ya'kufuuna ala asnaamin lahum ñu ñëw fekk ay nit ñoo xam ne dañ doon sax nekk ci mooy dañoo nekkoon ñu fekk ay nit ñoo xam ne ba ñu jàllee ndox mi ñu gis ay nit ñoo xam ne dañoo nekk di jaamu seen xërëm yi ya'kufuuna ala asnaamin lahum mooy ñu takkook seen di ci jaamu ko ñuy jaamu seen yàlla yooyu seen xërëm yooyu seen idol yooyu nekk ci di ci ko jaamu xaalu biñ gisee loolu ñu mbir mi yéem leen ñu ne yaa Muusa ee eh yow Seydina Muusa alayhi salaatu lana ilahan kama lahum aliha waay waay defal ñu ay yàlla defal ñu bi yàlla bokk comme ñoom ñi amee ay yàlla ba koy jaamu nii seen asnaam yi Seydina Muusa nag désespéré ne xaalu yi innakum dëgg xam ne tajhaluuna da ngeen a réer quoi buur yàlla génn leen ci ci ci ci ci ci ci ténèbre Firawna jaamu yi ñu doon jaamu naan gaa yi é alaysa li mulku Misra ak yooyu yépp yéen amu ngeen dara lu ngeen def ngeen bëgg ci delloowaat seen bopp gis ñeneen di def lool xam nga lii xoolal ni mu approprié ni mu takkook ñun fi ñu ne keroog yonent ma la sarsam bi muy dem Hunayn lenn ci waa Makka yi doon dóor bañ gisee gaa yooyu am zaata anwaat lan lañ doon wax ah am ay xërëm yu ñuy jaamu garab guréy googu ñu koy jaamoo ko sotti lu nekk ko jaamu ñu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ij'al lanaa zaata anwaatin kamaa lahum zaatu anwaat defal ñu zaatu anwaat xam lan la yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon hein allahu akbar laqad qultum kamaa qaala banuu israa'iila li muusaa ij'al lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha la tawa la tarkabunna sanana alladhiina min qablikum Allah mooy lii la tontu woon lii nii da suñu intikaaf bi am na dëppale côté bii ci wàllu yi mooy dañu romboon ay nit ñoo xam ne yaakifu yaakufuuna yaakufuuna ala asnaamin lahum waaw ñu sax nekk di jaamu seen yàlla yoo xam ne ñoom ñoo ko defaraloon seen bopp doon ko jaamu kon loolu mu ne loolu ñëw na ci alquran imaam al mu ne wa akaftu shay'a akufuhu wa akifuhu dañ naan akaftu shay'a tamit wa akufuhu mooy xabastuhu dama koo tëj waaw waaw mu ne wa minhu al i'tikaaf nag ci tëj googu tëj naa ko googu fa la jóge mu ne wa huwa ifti'aalun mooy ifti'aal parce que ifti loolu noonu ci arab am na ñaari muy tekki mais ifti hein mooy loo xamante mooy iftial xam nga du faala iftial waaw mu ne li annahu xabsu nafsi an tasarrufaat al aadiya mu ne nag gis nga ci fii xabastuhu maanaa xabastu bi bii mooy tëj sama bopp ci foofu te intikaaf di ko tekki foofu la moowu intikaaf jóge mooy lan ndax loo xam ne man maay fexe def ko benn mbir la boo xam ne man maay jël volonté bu may am la ngir def ko tëj waaw loo xam ne maa koy def sama bopp xabsu nafsi jàpp nit sama bakkan sama yaram tëj ko ani tasarrufatil aadiya muy muy muy suppandeku di def li nga xam ne moom la doon def di ay voca ay vocation ay di vaqué wu ci ay préoccupation wam yu naturel ak tamit yu nga xam ne loolu la doon def presque tous les jours waaw léegi loolu mooy la parce que ci intikaaf moom fa mu koy defee manu fa di jóge saa ko neexee génn saa bu ko bëggee ci génn jaar nii doxantu ko gis ko benn sangam loolu man na ne mooy moom day tëj boppam ci jàkka ji mu koy defee moo tax imaam al al al al Shafi'i hein imaam al Shafi'i rahmatullahi alayhi mu ne imaam al Shafi'i raxmatullaahi alayhi mu ne al i'tikaafu luzumul mar'i shay'an mooy takkoo nekk di takkook benn mbir wa xabsu nafsihi alayhi kaana aw isman ak tëj gi muy tëj boppam ci benn mbir mbir moomu nag mooy yeew ci boppam takk ci boppam du ko jógee du ci jóge du ci jóge nag moo xam loola lu baax la wala bàkkaar la eh. ci la mu ne qaala allahu taala maa haadihi tamaasilu lati antum laha aakifuun moo tax mun a tëj kooku mën na nekk ne yow li li nga koo nekk ci kese loolu taxoog moom mën na nekk lu baax mën na nekk lu bon lii wane ne man na nekk lu bon mooy li suñu boroom wax waaw ci suuratul anbiyaa bi seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam doon laaj ñoñam yi naan leen maa haadihi tamaasilu lati antum laha aakifuun mais lan mooy timsaal yi statue yi ngeen xam ne moom ngeen boof rek sëg bi ci rek ko jaamu rek nekk ci rek ah ñu naan ko wajan naa aba ana alayha aba ana ñoo def li mooy antum laha aakifun ay xërëm lañu gis nañ sànq sayna Musa alayhi salaam gaay fa ataw ala qawmin yaakufuuna ala asnaamin lahum ñu ñëw fekk ay nit ñoo xamante ne nii dañoo sax sëgg ci di jaamu seen benn yàlla kese seen yàlla yooyu kon loolu mooy lu bon la mu ne wa qaala ta'ala fil birri mooy tëj sa bopp nag ci lu baax mooy ki tëj boppam ci lu bon nekk ci kese loolu dañ naan waa ji day intikaaf mais ci lu bon mais mën na nekk fil birri ci lu baax mooy li alquran ne wala tubashiruhunna wa antum aakifuuna fil masaajid bu leen jonjoog jigéen ñi mooy bu leen sëy ñoom sëy direct rapport sexuel bu leen ko am ak ñoom fekk yéen yéen a ngi def intikaaf ci jàkka yi waaw dinañ ñëw après lan moo tax yow nga ne tubaashiru na nga tekkee ko loolu kan moo la wax sëy direct la pëy dugg ci pëy loolu la kan moo la wax man ne loolu dinañ ci ñëw insha allah dinañ ci ñëw parce wax nga dëgg parce que mu baax mooy bach mooy bachara mooy mooy li ci kaw yaramu der der deru nit ki le fait que parce que mubashara min mufaala mufaala mufaala mooy looy defaate waaw moo tax mooy lu ñuy defante koo xam ne da da koy def ak keneen moo tax jonjoo gi nga xam ne moom la góor gi di jonjoog soxnaan ñu koy woowe mubashara mooy dañoo jonjoo mooy sëy bi lañ ci jublu ma ne la wax nga dëgg mubashara loolu da koy tekki da koy tekki ko mais nag fii tekki ko foofu te loolu dinañ ci ñëw insha allah buñ ci accès insha allahu taala léegi kon imaam al Shafi'i loolu la wax waaw moo ne wa summi wa summiya al i'tikaafu shar'i i'tikaafan li mulaazamati al masjid dañoo tudde i'tikaaf gi tax ñuy wax fii muy al i'tikaafu shar'i hein i'tikaafan li mulaazamatil masjid ndax nit ki ni muy takkook jàkke ji nekk ci jàkke ji ngir def fa jaamu yàlla gu spécial waaw kon dañ naan atafa yaakufu wa yaakifu voilà mooy mën nañ ne yaakufuuna mën nañ ne yaakifuuna yaakifu ak yaakufu voilà kon nag ci wàllu sharia kon mooy lan lu muy tekki kon imaam Shaafi'i wax na ko léegi kon mooy comme li boroom al-Fath wax mu ne al-muqaamu fi al-masjid min shakhsin maxsuus ala sifatin maxsuusa waaw mooy al-muqaamu fi al-masjid mooy nekk ci jàkka ji ngir jaamu yàlla waaw al-muqaamu fi al-masjid min shaxsin maxsuus ci nit koo xam ne ku jagoo la ndax intikaaf ñépp mënuñu koo def waaw mooy intikaaf dinañ gis loolu est-ce que kan ak kan moo mënula def intikaaf mu ma nee ñépp mënuñu koo def li ma jublu mooy du du du farata pour ñépp voilà du farata joo xam ne pour ñépp dinañ ñëw tamit ci àttey intikaaf insha kon mooy al muqaamu fil masjidi min shaxsin maxsuus ci nit koo xam ne ku jagloo la ala sifatin maxsuusa ci façon boo xam ne bu jagloo la tamit bu particulier la bu particulière la ah léegi nag kon ginnaaw bu ñu xamee kon li muy tekki ci arab ak tamit ci sharia waaw ci sharia kon mooy al iqaamatu fil masjidi ala sifatin maxsuusa min shaxsin maxsuus mooy nekk ci jàkka gi ci façon boo xam ne bu particulier la pour jaamu yàlla hein jóge ci nit koo xam ne ku lu particulier la léegi nag ginnaaw loolu ginnaaw définition bi lan mooy àttee intikaaf est-ce que intikaaf farata la wala lu ñu sopp kese la wala lu xaraam la wala lu ñu sip la wala ainsi de suite wala lu dagan kese la dañ naan la imaam ibnul mundir dane ajmaa raxmatullah alayhi ahlul ilmi ala al i'tikaafa sunna laa yajibu ala nnaasi fardan illa an yujiba almaru ala nafsihi al-i'tikaafa nadran fa yajibu alayhi mu ne ajmaa imaam ibnul Munzir bokk ci ñuy toxal ijmaa yi waaw moom ñoom imaam ibn Hazm imaam an-Nawawi imaam ibn Abdul Barr ak ñu mel noonu ah mu ne ajmaa dëppoo na consensus communautaire ahlul ilmi ala anna al i'tikaaf sunna këne i'tikaaf moom sunna la këne i'tikaaf sunna la laa yajibu ala an-naasi fardan du war ci kenn ci nit ñi mooy waru ci nit ñi lu dul illaa lu dul an yujiba al mar'a ala nafsi al i'tikaaf nadran ba mu des xanaa nit ki daal di waral ci kawam intikaaf ci loo xam ne ci wàllu nizar la waaw koo xam ne moom ci wàllu nizar dafa nisaroon ne moom de nizaral na nizar na ni dina def intikaaf kooku moom day mujj nekk farata ci moom comme ni ñu ko xamee waaw nizar nizar day tax mbir mi nekk farata te waxoon nañ affaire nizar nizar bi nga xam ne dañ naan boroom xam-xam yi dañ naan dañ koo sit mooy saaru li ñu niroog chantage buur yàlla de boo ma defalee lii de naa la defal lii waaw ah, façon boobu waxoon nañ la an nizarul mut an nazar an an al mutlaq mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ni nii mooy mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy bi gën nag an nidaru al bi nga xam ne bu ñu joyal la mu ne loolu mooy li gën goo xam ne amul mooy doo ko conditionné man nga ne man de euh, altine bii di ñëw bëgg naa defal xeetu jaamu yàlla bi borom bi subhaanahu wa ngir moom def ko rek ixtisaaban waaye ay boo ma defalee lii ma def lii loolu nag mooy li nga xam ne du lu gën waaye ku ko defit manuñ ko ne li nga def baaxul waaw mooy képp koo xam ne dafa nidar ne man lii loolu nag après day mujj nekk ci yow farata intikaaf bi day mujj nekk ci yow farata waaw kon mooy àttey intikaaf mooy sunna la sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam la waaw am na nag ñoo xam ne dañuy nettali eh, imaam ibn al arabi al maliki rahmatullah alayhi bi dafa am ci maaliki ñoo xam ne dañ ne jaiz mooy loo xam ne daal possible la moom mu ne déet loolu nag moom wax jii moom du noonu quoi waaw jaiz fan parce que mbir mi sunna la loo xam ne sunnaa yonent bi alayhi salaatu parce que jawaaz ak buñ nee jaayiz noonu ak sunna dese mooy moo tax liñ naan dagan kenn mbir mi dafa dagan kese ak mu lu ñu lii sunna la voilà loolu bokkuñu il faut faire la différence entre loolu loolu bokkul dara ak sunna la parce que loo xam ne jaayiz tekkul ne lu jaayiz lu ne mooy loo xam ne c'est possible nit ki def ko ak lii yonent bi alayhi salaatu salaam ma ko def loolu loolu ñaar la yoo xam ne bokkuñu sunna yonent bi alayhi salaatu salaam lañu ko ci roy loolu ñaar yooyu bokkuñu voilà mais daanaka ijmaa am na que ne mbirum bi sunna la mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu mooy àtteem dina nekk farata nag ci ki nga xam ne moom moo ko nizaral boppam waaw moo xam nizarul mutlaq bi ñu wax sànk ne buur yàlla de man de ci koor gi ñu ne bu nit ne nisar naa quinzième jour ci koor gi man ma ma ma ma ma ma i'tikaaf loolu leer na mooy kooku bu quinzième jour bi ñëwee day nekk farata ci moom wala mu ne buur yàlla boo ma defalee lii de dinaa i'tikaaf loolu jot mooy moom il sera obligé mu i'tikaaf kooku moo ko warloo boppam la ne woon bu amee bu ko yàlla bu rom bi subhaanahu defaree mu def ko bu amee il sera obligé mu dikke loolu il sera obligé léegi nag ginnaaw masala bu njëkk boobu hein ak teb euh, kii li nga xam ne mooy intikaaf lool la parce que lan lan nga ne ma yow lan mooy wone lii nga wax nii parce que yonent mi aleyhi salaatu salaam moo wax ci xadiis bu ne ci saxiixu imaamul Buxaari man nadara an yutia allah fal yutia képp koo xamante ne nii dafa nidar ngir topp yàlla ne day topp borom bi subhaanahu wa mooy ci jaamu yàlla yoo xam ne yu dagat la mooy mënoo nidar ci loo xamante ne nii waxoon nañ ko loolu ala maasiya waaw mooy di nizar ci loo xam ne mooy yàlla la naan man nizar naa en tant jigéen dinaa njaaloo dinaa dinaa fexe provoquer diw ba sëyët ba mu sëyët noonu sëyët moom mooy loolu même bu dee dañ noonu danga koo nizar loolu doo ko def man man moom en tant que gain comme gars yi booy yi wax ah booy jantal man wane ne man guerrier la nizar naa que je vais braquer une banque loolu loolu wala bu yàlla defee sama kii ñëw ma am dara waaw dinaa sàcc dix mille dix mille francs déedéet loolu doo ko def mooy la ndaw sa nisaroon rek moo tax yeneen par exemple noonu laa nisara fii ma laa yamlik amul nisar ci loo xam ne nit ki moomu ko ndaw sa nga newoon moom bu ko suñu borom rëccalee bu ñëwee dina dina dina cor dina dina cor géléem gi te géléem gi moomu yeneen time ale saa saam na ko mukk ah déedéet <laughs> booy nizar da ngay nizar moom nizar naa ah saleeru diw bii bu weer wi deewee nizar naa ci jël un pour cent wu bi mbaa deux pour cent wu bi jox ko miskin yi ndax yërëm naa leen yow loolu sa nizar googu baaxul kon mooy foog nga nekk loo xam ne nag yonent ma saa saam kon wax jii wan ne ku ni dara dara bu jotee danga koy def parce que moo ne man man képp koo xamante ni nadara an yuti allah fal yuti képp koo xam dafa nidara day topp borom bi subhaanahu wa na ko topp ah waaw te Seydina Omar gis nañu que dane lan yonent mi alei ah? dama inni nadartu an a'takifa laylatan fil masjidil haram sallallahu alayhi wa sallam kii fil masjidil haram zaadahu llahu tashrifan zaadahu llahu tashrifan ne ko awfi bi nadrik waaw jógee Hunayn Taayif dana yonent bi man de damaa nidaroon ca jaahiliya ca jaahiliya mooy avant l'islam waaw ca lëndëm yañ ne woon dama ci nizaroon que ne man dinaa benn guddi dinaa nizar dinaa nizar naa que daal am na guddi goo xam ne man daal dinaa jaamul yàlla intikaaf ci kaaba gi nekk fa di ko jaamu ngir moom képp benn guddi yeneen temades saaf saaf nag ne ko nag kon aw fii bi naan matalal sa nizar googu voilà kon loolu lépp day wane ne nit ki bu ko nisaree mbir mi da def loolu te aw fi amr ndigal la wal amru al mutlaq yaqtadi al wujub illa ida sarafahu saarif wa laysa bi saarifin huna il faut mooy loolu day wane ne farata la baa bu dee day am luy dindi luy wane ne lii doon lu farata dara dindu ku fi nisar dara ku ne damay intikaaf nisaral naa buur yàlla intikaaf dañ naan la intikaaf da ci cosaan sunna la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon def rawatina fi al-ashr al-awaaxir ci diis yu ci weer wi lu nekk di hada ash-shahr al-mubaarak shahru ramadan al-karim ci weer wii yu diis yu mujj yi dadaa faral di ci intikaaf dañ naa la sunna rek ndax yonent ba lay saab-saab lañuy roy di ko def kom que yow nag da nga koo warloo woon sa boppu ci nizar mooy danga koy def par force voilà eh. kon kon loolu mooy masala àtteey intikaaf bon léegi nag waxtu yi dafa jot parce que il faut ñu waajal aljumaa ji voilà léegi insha allah kon dañu yem ni léegi jotaay bii di ñëw insha allah ñu daal di continuer gis masalaay yi nga xam ne ñoo ci tegu ci charte est-ce que intikaaf fan lañ koy def ginnaaw bi ñu xamee li mu doon mooy takkoo ci jàkka ji may takkoo ci jàkka ji ngir def fa jaamu yàlla yu spécial waaw léegi mooy premièrement fan lañ ko mën a defe mooy ne yow nee nga sax sànq takkoo ci jàkka ji mais laaj bi mooy est-ce ci jàkka kese sax lañ ko mën a def loolu ab laaj la est loolu condition la ci intikaaf ak lan mooy yàq intikaaf ak li nga xamante ne nii ban durée la mën a durée intikaaf mooy est-ce que waxoon nañ ko fan yee il faut mu mat dix jour wala mat benn jour wala sax benn moment wala yu mel noonu wala il faut mat un mois wala yu mel noonu durée bi lu gën a néew lu mën a doon est-ce que mën na doon ay secondes mën na doon bokk ay kii mooy pas seconde mooy lu mu bëgg lu tuuti hein yooyu yëpp est-ce que mën naa nekk yooyu sax loolu lépp insha allah ak masala yi ci jëm ban waxtu la nit kiy dugg ci intikaaf gi ak intikaaf masala yi ci tegu insha ñu gis leen ci jotaay bii di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin